léegi nag mu dil ñu beneen xadiis fii ba léegi ci suñu bunt bii di leeral voilà di leeral ñooñu ñooy ñan muy ñetteelu xadiis bi biñu tàmbalee ak léegi waaye euh, mu nekk xadiis bi nga xamante ne nii mooy euh, mille trois cent cinquante ci li nga xamante ne mooy bi ñu tàmbalee Riyâdous-Sâlihîne ba léegi kon xadis bi ba léegi di ñëw di leeral kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abdillahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid muttafaqun alayhi kon al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu fii beneenub xadiis waaw <laughs> boo xamante ne di ñu recensé ba léegi nit ñoo xamante ne nii borom bi ci ngëneelam képp almahd ci la leen joxe darajaay martyr alaaxira yoolub martyr la ñuy am bu ñu dekkee même bu dee ne fii ci suuf moom nag biñ génnee àddina dañ leen di jëfee leen teen ñoom comme ñi nga xamante ne nii moom lañuy ñuy jëfal leen teen ñëpp waaw waaw Allah ah <laughs> Allahu akbar <laughs> mu indi xadiis bii nii <laughs> bon ah, mu ngi noonu <laughs> léegi kon mu ne wa an Abdullah ibn Amr mu ngi jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Amr ibn al-As la ci teg radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma di saxaaba hmm? eh, di doomu saxaaba hmm? mu ne annahu qaala nee qaala rasulullah mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na man qutila képp ku faat duuna maalihi fekk da doon défendre alalam nit jóge ne bëgg ñëw daal di koy faat na daal di nangu ala eh, alalam mu bañ ba waaje faat ko kooku sawaay fa huwa shahid kooku martyr la waaw waaw kooku martyr la waaw kay waaw kon nag mu ngi noonee mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al xaafizul Buxaari imam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom donc ñoo ko solo ñu ne la déedéet xadis bi al imaamu Ahmad ah, ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi solo woon na ko lu jiitu waaye nako noon al imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak ibnu ma no ibnu Maaja solo ko waaw sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo def Ibn Maaja eh, mooy eh, tuutee def mu nekk al jamaa waaw imaam Ibn Maaja moom moo ko solowul sinon ñeneen ñëpp ñoo ko solo imaam Ibn Maaja imaam Maalik ki imaam Maalik Maaja ci ñi nga xam ne ñoom lañu yàgg gis ñoo ko solowul al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ku nekk benn buntu ba ko indi ci seen saxiix imaam Muslim imaamul Buxaari mu ngi ko indi kitaabul mazaalim baabu man qaatala duuna maalihi mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu ne nettali suñu sëriñ Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Muqri wal-Qasir al-Ahwazi al-asl al-Basri rahimahullah ne woon mawla ci waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna la 213 am na wuute rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Sa'id mu ne ki ñu nettal mooy Saïd imaam al-Bukhari mu ne huwa ibnu Abi Ayyub mooy di doomu Abi Ayyub di Saïd ibnu Abi Ayyub di Miqlas Abu Yahya al-Khuzaa'i al-Misri rahimahullah génn àddina 161 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii Abul Aswad mu ne ki ma nettal mooy Abul Aswad di Muhammad ibnu Abdirrahmaan ibnu Nawfal ibnu al-Aswad ibnu Nawfal ibnu Khuwaylid ibnu Asad ibnu Abdil Uzza al-Qurashi mbokk Sayyidatu Aïsha Khadija la bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anil jami' génn àddina côté cent trente-trois jàpp cent trente-neuf Euh, côté yooyu am na sax ñoo xam ne dañ ne 117 la génn àdduna wallahu ta'ala a'lam an Ikrimata moo ko jëlee ci Ikrima di Ikrima al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani di mawla Abdillah ibn Abbas Ikrima mu siiw mi génn àddina la 104 ci wute bu ci am rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Amr moom moo ko jëlee Ikrima hmm? Eh, mu jëloo ko ci Abdallah ibn Amr di Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sahl ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Muhammad rahimahullah ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Nasir génn àddina 63 ci wuute bu rëy moom it bu am ba 77 am nañu ne ci la génn àddina radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qutila duna malihi fa huwa shahid nii na ko imam al-Bukhari yendi kanta al-imam Muslim rahimahullah mu ngi ko ndi kitabul iman baabu man qasada akhdha mali ghayrihi bi ghayri haqq waaw buntu ngëm yàlla kii téereb ngëm yàlla buntu bi leen surah yi def ah képp koo xam ne daa jublu ci alalu keneen ci loo xam ne amu ci àq bëgg woon a tungaañ saway mooy lan day toog di ko xool ah yëpp <laughs> waaw yow mu ne haddathani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani yàgg nañ ko fi gis imam Abu Dawud temps yii yëpp moo doon jëlee ci moom ak imam Muslim nii gis nañ fi ay Hasan mooy al-Khallal al-Makki mooy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali ñu ne Abu Muhammad al-Makki al-Hulwani ar-Rayhani al-Khallal si woon ci al-Hulwani rahimahullah génn na 242 rahmatullahi alayhi wa Ishaq ibn Mansour wa Muhammad ibn Rafi' ci sama ñetti sëriñ ku njëkk ka ngoog ki ci tegu mooy Ishaq ibn Mansour Ishaq ibn Mansour ibn Bahram al-Kawsaj rahimahullah Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi génn àddina la 251 wa Muhammad ibn Rafi' de Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid al-Hafiz génn àddina 245 rahmatullahi alayhi alal jamii wa alfaazuhum mutaqaariba mu ne nag kaddu yi nga xam ne moom lañ indee hadis bi jege ñoo nañ qaala Ishaaq mu ne sama sëriñ bi nga xam moo nekk ci dëgg bi di Ishaaq ibn Mansuur moom nii la wax dane axbaranaa xabaara nañu wa qaala al-aaxaraan kaana al-Hasan ibn Ali al-Hulwaani ak Muhammad ibn Raafi' ñoom ñaar dañ ne haddasanaa ñoom kaddu googu lañ utilisé muy nettal nañu kan Abdurrazzaaq di Abdurrazzaaq as-San'aani Abdourazaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani génn na la 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ibn Jurayj mu nekk ci leen xabaar mooy ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ibn Abu Khalid al-Makki rahimahullah génn àddina l'an cent cinquante rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarani Sulaymaan ni la Sulaymaan al-Ahwal mu nekk ma nettali mooy Sulaymaan al-Ahwal muy Sulaymaan ibn Abi Muslim al-Makki al-Ahwal rahimahullah kañ la gën a àddina kañ la génn àddina gisuma ko rahmatullah alayhi anna Saabitan kene Saabit mawla Umar ibn Abdirrahmaan mu ne Saabit di Saabit ibn Iyaad al-Ahnaf al-A'raj rahimahullah al-Qurashi al-Adawi mawlahum al-Madani moom it kañ la gane àddina kañ la génn ko mu ne moom mu ne Saabit moomu nag ah moom moo ko nettali quoi <laughs> parce que mooy hadith bi en daa am lu ko waral quoi voilà daa am lu ko daa am lu waral mooy daa am lu tax Sayyidna Ibn Amr daal di wax hadith bi. <laughs> voilà <laughs> waaw loolu xam ne bon loolu la am ne eh, ñu saxaaba ñu eh, bon <laughs> voilà mais insha allah nañ continuer li nga xam ne moom lay wax fii après am naa dinañ ko gis si guddal ci xadiisu ci imaam al Buxaari bi eh, imaam al Xaafiz ibn Hajar di ko leeral mu ne kon anna Saabitan mawla Umar ibn Abdirrahman axbarahu annahu lamma kaana bayna Abdillah ibn Amr wa bayna Anbasa ibn Abi Sufyan ma kaana tayassaru lil qitaal <laughs> fa rakiba Xaalid ibn al-Aas ila Abdillah ibn Amr fa wa'adahu Xaalid eh? fa qaala Abdullah ibn Umar amaa alimta anna rasulallah Abdullah ibn Amr amaa alimta anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid wa haddathaniihi léegi imaam muslim wax beneen sàllaleem loo xam ne waaw hmm. <laughs> ah, légi bon léegi après dane moom moo ko saabit moo nettali Sulaymaan al-Ahwal ne bi nga xamante ne ni ci la xew diggante Abdallah ibn Amr ak Anbasa ibn Abi Sufyaan muy di doomi Abi Sufyaan ibn Harb euh, euh, radiyallahu taala anhuma <laughs> léegi euh, dafa amoon nag jàppal bàyyeel ak Abdallah ibn Amr ah, dinañ ñëw léegi ci imaam al-Hafiz Hajar ngir leeral loolu par que bon sinon li nga mais c'est lan moo leen jote woon nag ak c'était quoi léegi bi nga xam ne daa am lu jot lu leen jox jotale woon quoi waaw tayassaru lil qital ba ñu waajal sax nara a xare seen diggante quoi nar a jàppante waaw moom pare nañaa ah. voilà les deux camps pare nañ waaw ngir jàppante bu baax waaw waaw léegi nag fa ba Xaalid ibn al-Aas Xaalid ibn al-Aas saxaaba la radiyallahu anhu bi mu yëgee lool eh, mu daal di radiyallahu anhu mu daal di war nu mu gën gaawe waaw loolu mooy responsable ko doo yëg ay mbokk yoo xam ne seen diggantee ngay waaj yàqu ba ñëw sax nar a nekk lii nga ñëw toog fi nga toog fi saa si war a bàyyi bépp yitte boo xam ne du farataay du jon du ne jon da nga ko war a arrêté te dem dem lu mu gën gaawe ci loolee ngir fay daay ga bala muy gën a yokku ndax bari na problème yoo xam ne am na ñu ko yëgoon de ñoo xam ne amaana bu ñu ci doxoon borom bi jaar réglé woon ko jaare woon ko ci ñoom mais gaa yi nekk fa yaay gaa yi seen magu bopp lañ wala di fëliti affaire di fëliti affaire mel ni concerné wu leen ba mbir mi àgg nag point non retour parce que problème yi léeg-léeg dina àgg point boo xamante ne quoi que l'on puisse dire da gis ne fii moom la cassure est profonde quoi la plaie waaw c'est très très lu nekk nag la borom bi man a lijjanti mais c'est très com ça sera très compliqué waaw pour réconcilier ces deux là alors que ba ñuy door a tàmbali bu doon am na ko responsable bu teeloon a jóg demoon doxoon loolu koo xam ne ñaari côté dinañ ko déggal amaana borom bi daal di woon sottil seen diggante yëwanal seen diggante moo la Xaalid ibn al-As radiyallahu anhu ci saasa mu koy wee faarakiba waaw dem ila Abdullah ibn mi nga xam ne moom <laughs> parce que Euh, jamono yeneen saa sal nga juddu waaw mais est-ce que saxaaba la loolu euh, euh, dese naa leer voilà loolu moom jamono yeneen tubaab yi saa saa la juddu waaye est gis na yeneen tubaab yi saa saa est-ce que saxaaba la woon parce que Abu Sufyaan xam nga Makka la ne woon waaw bon ne woon na Medina waa pare mais an ba sax moom gone la woon est-ce que la loolu dese naa leer te gisoon nañ fi gisoon nañ fi xadiisam Euh, euh, euh, moom mi nga xamante ne moom an basa bi muy jëlee ci kii xadiis am na xadiisu an basa buñ fi gisoon ci Riyaad bi mu ko doon jële ci Hind waaw Hind di di di di yaayam waaw yaayam wala ci keneen la ko doon jële moom Anbasa ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà léegi euh, bon léegi nag kon Xaalid ibn al-As daal di dem ci Abdallah ibn Amr waaw yéeg ci saase dem ci moom fa wa'adahu mu daal di koy waar nag pour mu génn ci mu bañ a jàppante kii quoi waaw mooy bu ko dara warul a jar waru fàttale ko ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yooyu quoi fa qaala Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr neew nit tamit bu ñu ñëwee di réconcilier bul jàpp na yow sama mbokk ma yaa gën a xam gars yi pourquoi ñuy ñëw sax di di dugg ci say affaire euh, di leen jànni déedéet mu déglu ko mu wax ba pare mu ne ko amaa adimta xoolal waxu teggin gi rek neew ko waaye man xam naa li may jëfaan ba sa bàyyi ko nii nangam ak nangam mu bàyyi mu ne amaa alimta mu ne ko yow Xaalid xanaa xamoo ne anna rasulallahi kene nawal yàlla saa salaam nee na xaala nee na man qutila képp ku ñu faat duuna maali yi fekk da doon défendre alalam fa huwa shahid kooku martyr la voilà yëgoo woon lool. léegi nag nañ ñëw ci imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah léegi mu leeral ñu affaire bi <laughs> euh, léegi affaire bi <laughs> parce que imaam Ahmad euh, euh, da koo soloo ci moo tax moo kii ni mu tuddee. Eh, eh, imaam muslim nga gis ni nga xam ne noonu la tuddee ci loo xam ne ci lu dul àq eh, nga xamante ne képp koo xam ne man man qasada man qasida axda ma man qasada axda ma li ghayrihi bi ghayri haqq voilà imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullah indi na ko ci bare bare bari bokk na ñu ko man urida man man ar man urida maaluhu bi ghayri haqqin fa qutila duunahu fa huwa shay képp koo xam ne dañoo namm benn waaye jóge nee nammees nañu alalam jël ko ci maali foro ci ba pare mu ñu faat mu doon defaan alalam jooj kooku martyr la nag ba man urida maalahu bi ghayri haqqin fa qaatala fa qutil fa huwa shahid yooyu imam koo xamante ne nii dañoo namm ay agresseur jóge fekk alalam ñu ñëw bëgg ko ne tuŋaañ daal koy yóbbu mu daal di jéngu ñoom xeex ak ñoom gaa yi mu ne yoneen saa salaam ne kooku moom martyr waaw kooku moom shahid waaw kooku dina nekk shahid voilà fa huwa kooku yëg leen yéen sama xeet ne kooku moom shahid voilà léegi lii lépp imaamu Ahmad indee na ko noonu léegi euh, euh, euh, <laughs> waaw kon nag mu ngi noon léegi nag ñu ñëw kon ci imaamu ki ak al qatilu duuna maali fa huwa shahid voilà man a duuna maali mazluman képp koo xam ne dañ ko tooñ dañ koo faat fekk mu doon defaan alalam tooñ ko naroon ko nangu kooku shahid la waaw kon nag euh, léegi nañ ñëw imaam al-Hafiz Hajar nag leeral ñu mais c'était quoi le problème ak hadith beeg yooyu euh, nga xam ne mu ngi noonu <laughs> al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah eh, mu ne <laughs> eh, mu ne eh, mu indi ne naam lil xadiis yi bon wax yeneen yoon yu mu am xadiis bi yoon bi nga xam ne moom la ko imaam Muslim indi ne bi nga xam ne la ma kaana bayna Abdullah ibn Amr wa bayna Anbasa ibn Abi Sufyaan ma kaan yushiru lil qitaal fa rakiba Xaalid ibn al-As ila Abdullah ibn Amr fa wa'adahu léegi léegi mu tudd xadiis boobu hmm? mu ne washaara bi qawli ma kaana ila ma baynahu ma bay ma ma bayyanahu xaywa fi riwayatil mushaar mu ne loolu li mu ne ba nga xam ne ci la nekk eh, diggante Seydina Abdullah ibn Amr ak Abu ak Anbasa ibn Abi Sufyaan ma kaan mu ne loolu imaam al-Haafiz mu ne loolu li mu ci jublu mooy ilaal mooy ji la nga xam ne la ci jublu la ciy junju ma bayyanahu xaywa muy xaywa mi nga xamante ne bokk nañ ci ñu soloo xadis bi ibnu Shurayh eh, fii riwaayati saar mushaar ilayha nga xam ne bon imaam al-Hafiz tuddoon na riwaayaam ci kaw loolu taxuñu woon a jóg dañu bëgg eh, régler côté bii kese waa moo tax voilà euh, moo tax <laughs> eh, mais boo léegi euh, après mu ne foofee mu ne loolu la ci jublu mooy lan hein Euh, euh, euh, mu ne kon li nga xam ne moom lañ jublu moom lañ al musa fi riwaayati musaar ilayha fa inna awwalaha mu ne ci njaal bi dane anna aamilan li Muawiya waaw dane dafa am benn lii moo doon problème bi lii moo indi woon problème bi xam nga an basa frère Muawiya la ibn Abi Sufyan <laughs> voilà an basa ibn Abi Sufyan waaw Muawiya ibn Abi Sufyan mu ne am na amilan ci foofu dane dafa am benn koo xam ne du doon liggéeyal mooy doon gouverneur wala yu mel noonu chargé de mission li Muawiya ajra aynan min ma'in li yasqiya biha ardan fa dana min ha'itin li ali amr ibn al-aas fa arada an yaxriqahu li yajriya al-ayna minhu ila al-ard fa aqbala abdullah ibn amr wa mawalihi bis-silah wa qalu wallahi la taxriquna ha'itanaa hatta la yabqa minna ahad voilà lii la woon doo am benn amilan li Muawiya waaw te boo maywul an basami lay doon parce que euh, <laughs> mbir mi lii la quoi <laughs> léegi dafa bëggoon dox dawal def benn coulé coulé benn source am ndox boo xam ne daa bëggoon mu jaar fenn waaw ngir def benn genre irrigation boo xam ne da koy jële fu utal ko yoon ba muy ñëw ci toolam moom waaw moom moom mee nekkoon gouverneur wala liggéeykatu ki nga xam ne mooy Seydina Muawiya bi mu nee xalifa lii jamonoy xilaafa Seydina Muawiya la woon radiyallahu anil jamii waaw léegi nag muy utal ndox mi fu muy jaar di ko utal bërëb bu muy jaar ba mën a agsi ci toolam léegi nag bi mu koy def fa danaa min ha'itin léegi nag bon sauf que affaire bi mu jege nag toolu ab miiru ak tool ab xamante ni li aali Amr ibn al-As waa kër Amr ibn al-As doo Abdallah ibn Amr mi nga xam ne moo leen fi nekkal mooy seen kilifa léegi waaw yi fekk na Seydina Amr ibn al-As euh, génn na <laughs> ah, euh, euh, fa araada an yaxriqahu léegi nag mu bëgg a tool taal bi waaye ngir léegi ngir man fa <laughs> jaarale canalisation bu wala fi nga xam ne fa la ndox may jaar ay waay parce que daal tool bii moom moom moo nekk obstacle bi moo nekk ci yoon bi quoi te moom toolam mm, il faut mën ni fa ndox ma quoi li yajriya lu tax mu bëggoon lool li yajriya ngir mu dawal waaw loolee mu bëggoon muy ndox moom mais eh? waaw ngir mu mën a agsi ba ci toolam mu koy irriguer moom aamilu Seydina Muawiya bi radiyallahu anhu ni mu ko bëggee <laughs> waaw li yajriyal ayna minhu jóge faa mu kii ilaa ilal ardi ngir jaar fa nag kon nag fii moo ab saak nañ taal tool bi ay way fa aqbala léegi nag Abdallah ibn Amr yëg ko di ñëw dëgmal ànd ak wa mawaalihi ñi nga xam ne ñooy méng moom la mooy seeni kilifa ak ñi mu méngoo seeni mbir ñenn ñi nga xam ne ay jaamam ñenn tamit ñi nga xam ne ci waa askanum la bokk ci waa waa kër Amr ibn Amr ibn al-As ñu daal di agsi waaw wa bis yi daal di armé wu nag waaw ngir ne comme que gars yi doole moo tax yenn loolu baaxul cim réew baaxul ci ab njiit mooy loo xam ne di def loo xam ne yow waxtaanoo ceeg ña ko moom nga bëgg a ñëw rek approprier ay mbiru jàmbur ci loo xamante ne ñëpp xam nañ ne mbir mi c'est pas intérêt général c'est intérêt bopp kese la voilà <laughs> waaw sa intérêt bopp kese kese kese la mais kawaay loolu mu war a nekk nag mu léegi moo xam ne loolu la comme que nag seen alal lañ bëgg a yàq seenu tool boo xamante ne ku la ne seen dundu du ci loolu la doon jóge ak tamit ñu ciy sutur la woo ak yooyu léegi ñu bëgg koo taal pour lan parce que daal diw moo bëgg am euh, euh, jaarale fi ndox gi ki tiwo yi wala boog euh, yoonu ndox bi ngir mu agsi ci toolam ñu daal di armé wu waqaalu biñ ñëwee moom amrom na la ak ak ñim Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu maa ak ñi nga xam ne ñooy ay ay ay ay ay ay ay ay nitam waqaalu ñu ne wallahi wat nañ ci yàlla ne laa tahriquuna ha'itanaa du ngeen lakk mukk mooy xam nga euh, amil bi mooy la gouverneur bi wala kilifa gi bu koy def du moom mooy ñëw day yónni ay gaay comme ni niñ ko xame rek monsieur le gouverneur mooy toog fee yónni gaay alhamdulillah caterpillar yi ñu ñëw bëgg waa yow bu doon tay ramasser li nga xam ne mooy tool yooyu yëpp daal di koy daj teg fële ak bagage yi ak marchandise yi sànni fële ak kër yeen jot a tabax moom la lay demee comme niñ ko xamee rek waaw léegi nag biñ yëgee lool ci la ñu armé wu parce que xam nañ ne fii gars yi waa ji mayu leen discussion ah way <laughs> mooy ndax le fait que ñu armé wu ñëw fekk ko mu fekk fa gaay mooy gaay yi dañu ko la moo def automatiquement léegi nag ci li ñëw waaw <laughs> ne naa ci yàlla ne du ngeen fi lakk suñu benn tool waaw waaw waaw waaw bëgg koo toj waaw mooy xaraqa alxarqu waaw pas alxarqu mooy mooy mooy daaneel kii bi toj mbir yi ah def ci ay way dóor mu daanu ngir yoon bi daal affaire bi daal ñu utal ko yoon ñoom daal loolu lañ bëgg waaw ñu ne na nag gis ngeen yàlla xam na nga laa wax wallahi waaw <laughs> fissure toj fi yaakaar ngeen ne yéen di ngeen mën a li dinañ leen bàyyi ah di yaakaar ngeen ne dinañ leen bàyyi saway ngeen bënn fii toj fi ngir lan suñu tool waaw loolu la mooy paalak xaa bu amee xaa xaa bu amul toom mooy lakk di xala waaw waat naa ci yàlla laa wax du ngeen ko def lu dul que ne kenn ci ñun fi des waaw loolu moom bi boobu leer mooy pare nañ ngir suñu bakkan yi lañ ciy lañ lañ ciy gàll laa wax waaw loolu moom bi boobu leer leen waaw <laughs> waaw xanaa loolu mooy vous passez sur nos corps si vous voulez faire ça voilà <laughs> waaw xanaa ci suñuy kii ngeen di jaar waaw. suñu kii ndax lan ngir jaarale seen affaire ay waay loolu nag na leen leer ne du ngeen ko def lu dul ne hatta la yabqa minna ahad yëg leen ne bala ngeen koo def mooy kenn ci ñun du ci des mooy dañuy xare génn ba ñu jeex rek waaw bu ñu jeexee nag boobaa ku fiy nekkati di leen defaa di di xeex ak génn newatu fi boobaa ngeen door koo def mooy pare nañ ngir bàyyi ci suñu bakkan waaw léegi bu fa mu ne fa zakar al mu daal di koy tudd mu ne wala amilu te kooku moom la moom lañ doon la woon an Basara ibn Abi Sufyan kama zahara min riwayati Muslim mu ne riwaaya Haywa bi dane amilan li Abi Sufyan li li Muawiya dafa tudd noonu mais waxul mubham ko waxul kat la mu ne riwaaya imam Muslim bi ne an Basara mooy leeral ke ne kooku c'était an Basara moom la <laughs> mu ne wa kaana amilan li axi ala Makka wa Taif mu ne moom nag moo nekkoon le gouverneur doon nekkoon gouverneur ngir frère am bi di Muawiya bi mu ne xalifa am na jamono joo xam ne moo newoon gouverneur fan Makka ak fi nga xam ne mooy Taif waaw mu ne wal ardul mazkura suuf si ñu tudd fii nag kaanat bi Taif Taif la newoon voilà waaw wamtinaa Abdullah ibn Amr min dhalika lamma yadxulu alayhi lima yadxulu alayhi min ad-darar fala hujjata fihi liman arada bi hadith abi hurayra fi man arada an yada'a jiz'ahu ala jidaari jaarihi wallahu a'lam voilà <laughs> voilà mooy mu ne nag kon lii mooy bi mu nee gouverneur à Taïf pour moom Anbasa frère am bi di Seydina Muawiya radiyallahu anhu ki la bëggoon a def lii waaw léegi nag Seydina am ñoo Amr nag Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu ma intervenir ak ak ñi nga xam ne ñoom ñoom la yilif ngir moom loolu du fi am xanaa bañu jeex rek waaw mu ne loolu nag boo gisee Seydina Abdallah ibn Amr daal di doxale nii mooy parce que lor gi mu naroon a teg buñ defoon lool bu defoon loolu réussir ko loolu la mu ne kon loolu soxlawul ñi nga xam ne dañuy wax ba hadith sayna Abu Hurayra bi yoneen saa sam doon wax naan bu kenn ci yéen daal di tere mbokkam wala voisin wam bu dee daa bëgg euh, am lu mu def euh, samp boo xam ab euh, poto wala yu mel noonu voilà ci ci ci ci ci ci ci ci bu mu koo tere lii bokkul ak loolu kii dane day bënn mur bi seen miiru tool bi wala seen miiru kër gi ngir jaarale fi am ndoxam ngir mu dem ci suuf waaye <laughs> waaw mu ngi noonu kon loolu waaw am solo la kon loolu moo doon problème bi amoon diggante Anbasa ibn Abi Sufyan ak ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Amr léegi nag ci la Xaalid ibn al bi mu ko déggee nag ah ci la jóge nag gaaw ñëw ci euh, kii euh, daal di koy euh, wax quoi ngir. Euh, nag na na ko doon ko waar boo Abdallah ibn Amr ngir mu baña bu ko bu mu bu mu àgg nag ci xarek moom quoi voilà léegi nag ci la ko waxe xadiis bi voilà tax an an basa euh, moom taabi'i la li gën a dëgër an taabi'i la voilà mooy dund na jamono yonent bi alayhi salaam dëgg la waaye moom euh, ak sax nekku saxaabaam nekkul loo xamante ne nii mooy lu kii la lu lu sax la kom ni koy maamal xam na xajar waxoon waaw xam nga moom xadiisam bi gisoon mooy yaay Maymuna la woon parce que non kii non Ummu Habiba mooy seen sœur voilà Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan xadiisam bi am na xadiisam bu ñu fi gisoon an basa mii moo ko jële woon ci moom voilà radiyallahu taala anhuma kon nag mu ngi noonu le moom euh, loolu la quoi <laughs> euh, mu ngi noonee wallahu taala alam ah léegi kon an basa loolu moo ko joteeloon ak Seydina Abdallah ibn Amr léegi nag Seydina Abdallah ibn Amr bi mu dégloo Xaalid ibn Zayd ba pare Xaalid euh, ibn al-As léegi moo mooy nangu na wax ne mu ne ko xanaa yëgoo ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ne képp nag koo xamante ne man la man la duuna maali fa huwa shahid képp koo xam ne fan nañ ko wala parce que alalam la doon défendre parce que alal may défendre. voilà parce que lii ñu bëgg def mais lor jim nar a indi loolu day indi ay répercussions yu metti ci ak dundam te loolu nag nit duñ ne waa nit walla daa sell daa kii léegi ngeen jàpp ne moom alalam nit ñi di ci def lu ko neex ñu naan daa war a muñ déedéet loolu mu taxaw sax wane ni lii du ko d'accord ndax loolu mooy doxal justice même bu dee ne toll la boo xam ne amaana sax rapporté wul bari waaye ngir wane ne lii mooy yoon loolu mooy li jaadu nit ki taxawe lool te moom la Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As sahabi rasulillah alayhi salaatu wa salaam taxaw ci euh, wan euh, kii nga xam ne taabi'i la euh, ngir wan ko ne mbir yi nag du demee noonu waaw waaw ba pare mu xamal saxaaba bii ñëw di ko waar mu ne ko xanaa yëgoon na yeneen saa salaam nee na képp koo xam ne nañ koo faat fekk alalam da doon défendre mais shahid la waaw mu ngi noonu <laughs> waaw man urida maalahu bi ghayri haqqin fa qaatala fa qutil fa huwa shahid képp ku ñu bëgg alalam def ki lu noonu wala ne ko tungaan waaw waaw ci loo xam ne tegwut fen du àq waaw parce lu tax mu ne yone saa sa boole ci lool mooy bu dee intérêt général la bu boobaa intere yi particulier yi day toxu ngir intérêt général dox loolu moo taxoon yonent way saa sa keroog bi muy dem Uhud romb toolu an munaafiqul xabiisu darir mirba ñu war ndax bu ñu jaar woon ci toolam Quraysh mënoon lañ leen a yëg te mënoon na di problème ñu faat ay nit yu bari ci ñoom fañ doon jaar mirba di mer al qayd yi ah, yal na dee wax euh, qayd ak ak mer ah, ak xayz bopp yal na dee wax xayzan <laughs> waaw toroxal ko doon mer banaan ah Muhammad ah, salam wal iyaazu bi ta nee na kat jullit la woon mais naafiq la woon <laughs> absolument xam naafiq la woon naa eh, mayuma la ngay jaar ci sama tool bi te dankob suuf bii bu ma xamoon ne bu ma ko sànnee du daal kenn sa xar kanam gi lu dul sa xar kanam kononte kon yow laa koy xaañ am saxaaba bi waay saxaaba yi jóg waaw yore saa sam bu leen ko laal waaye laatam ñu naan bu leen ko laal am na kocata euh, lijjanti waaw ne leen kii kii bii ni mu tudd ama bi amal qalb wal basar moom dafa silmaxa xolam la moo moo silmaxa laata bëtam yi du loolu moo moo moo ci mooy mooy problème bi waaye kii euh, xolam moo silmaxa voilà moom mirba al qaydi ndax parce que lu tax intérêt général moo tax loolu moo taxam Seydina Umar ibn al-Khattab bi nga xam ne ci lañu war a yokku jàkkaay yonent bay saasan parce que nit ñi xatatuñ ci woon te nit ñi dañoo gën a bari mu yenn këru saxaaba yi radiyallahu mais dooru loon ñëw forcé ne damay jël par force day ñëw waxtaan ak yow voilà wala ne ah mbir mi nag il faut sa kër gi ñu boole ko ci jàkka ji mais pare na ngir jox la feneen ah c'est pas que loolu laa doon wax ne loolu ci réewum charia c'est pas dañuy ñëw jaay la doole noonu d'un coup même bu dee intérêt général la mais dañuy waxtaan ak yow waxtaan wi dina am même bu dee ne autorité bi am na dëgg ci li muy def mais daa am nooy wax ak ñi moom alal bi te tamit boo leen di joxaat feneen na nga leen jox koo xam ne fu xaw a méngóog fi ñu leen fi ñu leen jëli la. waaw waaye jël seen deux cent mètres carrés ba pare jox leen benn euh, cent mètres carrés foo xamante ne nii day taa alors que fi mu newoon baaxoon loolu tamit du du nekk loo xam ne lu jaadu la voilà voilà kon loolu daa am solo quoi gis nga ndox ma ndoxam borom ndaw sa yoroon daam zaaja ba ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ca xare boobu ba yore sa sam utal woon ne noon dem leen ngeen uti ndox moom ak ñoom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhum ñoom dañu confisquer ndoxu ndaw sax yonent bi saa saa après ndax intérêt général dafa wax léegi saxaaba yi nañu dajale li nga xam ne moom la ñu yor bu ko defee ñu daal di koy jox ngir lan teraanga gi nga xam ne moom la ñu defal ñu am lees ko delloo te am ndoxam kat ginnaaw yeneen saa sam da koo barkeel ba daanaka dara wàññeewu ku waaye mu defal leen lool parce que loolu mooy njëkk quoi voilà amul ay voilà man maa ngi sama droit ah, je suis l'autorité c'est l'intérêt général gii dañ may fonto nangam jël dóor dóor jël caterpillar yi yónni gendarme yi tëf tëf dóor non dóor ay bal nii gaay di yuuxoo nga lacrymogène leen non ba seen xol yi tàng jër seen bët yi di jooy loolu loolu ñaaw na waxtaanal waaw